بسم الله الرحمن الرحيم الذي كان لكم حق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق من الدنيا di leen sant di dëkk ci yéen di leen bal ak di leen ndokkeel ci daje bi nga xam ne yàlla ak yonent yi ko waral ci biir cadre islam mu jotaayu fàttalante soññante ñaaxante loolu di wax jullit mu toll xolam war nay bees ci yàlla wala muy sabablu ay jotaay wala ay taxawaay yu koy jélloo ci bi ñu nekk li ko adduna bi laaj dafa bari bëgg itte yooyu yëpp bëgg itte yooyu yëpp jamonoom dana xat xelam dana séddalikoo mbir yu bari jullit nag war ko su toogee ba mu yàgg mu wal bëtiku xaw wan gannaaw loolu lépp dellu ci boromam fàttaliku li ci kanam moom te ci kanamam tàmbalee ci ci dundam jeexe dund nga xam ne kenn du ko am ñaari yoon kenn di ñàngami at mu di ñàngami weer benn yoon la koy jox lépp loo fàggu lu lay jëriñ ëllëg ci diggante boobu da koy fàggoo loolu moo tax ñu julli solo ba mu yàgg war a dellu si wan lépp gannaaw lépp gannaaw julli ci yàlla jëlee si kon loolu ci kanamam tàmbalee ci ci jullam jeexe ba muy tëdd ci lalam doom léetaree adduna ji jeexal na ci liggéey ci yoon yàlla am tiyaaba it jeexal na ci li ñu liggéey tuddee ak sadaqatu jaariya bu dee fàttali ko jamono jooju dana ko sonn wala maa ngi wax ne wax na ci ñuy dimbali jaam bi di ko xolam di ko fàttali di ko delloo si mu di sa koo jàkka siyaare ay bàmmeel tiim ñi nga xam ne dina leen fekk te ñu ngi ñu tëj ci diggante bu xat ni lu dul pas-pas ak jëf diggante bi nga xam ne nit ki tiim na ñëw gënatu sukuraat dana génnee ci jaam bi ci borom ci sa nga néew noonu muy yëngatu yaram woo xam ne dara yëngatu ca dara dara dootu ca yëngu mën na nekk boppam dara wér tamit loolu ko koy xaar xamul ndax koy dina nekk si gën a wala gannaaw si mu di jàng alquran dana jag ji ci mu di jotaayu xam-xam di koy fàttalee li mu war a la fàtte mukk xam ne ñàkk solo doomu aadama ak soxla ak adduna bi mu nekk rek tax mu di ko fàtte waaye du lu ñuy war a fàtte ñu tàmbalee ci saar bi ñu saar yi léegi gannaaw fatiha mu di wala asr inna l'insana lafi xusr te suñu borom dund ci jamono jamono bi lépp ci doomu aadama ci dundu adduna bi mooy li ma wax ne benn yoon ñu ko koy may te bu jeexee duñ ko dolli nga xam ne ci la war a tàggoo ëllëgam lépp mu jiw ci ne doomu aadama yépp ñu di jaar ci yoonu ca di daw jootu yi seen gannaaw taxawal yi mu setti ca alladina amanu wa amilu salihaati lu ñu ñi nga xam ne gëm nañu ngëm bu dëgg xam ne ñoom yàlla dëxale du dañ mukk du dañ mukk lépp lu mu waxoon daañu ko jaar daañu ko daañu ko dund na mu ko waxee woon yëpp di jaayal ci yoonu xeet a ci kanamam di ko xëcc ci wet gu am ay bëgg-bëgg di daw topp ci gannaaw bëgg-bëgg yooyu te du ko jot mukk am moroomi doomu aadama yu mu dëkkal amee mun àq yu bari yu mu foog ak yu mu foogul ci ay jëfam ak ci waxam ak ci nekkinam bu fekk ci ñi nga xam ne dañoo gëm gëm guddi googu yemal ci ngëm kese ngëm kese du doy ngëm kese du ànd lu jëf baax na dana xett lu nit ndax leeru ngëm mooy kàttan na nit ëllëg waaye nag li muy aadoo na la bu doon ci àdduna añ reer ndékki seen yëre lépp ci jëf da koy jële moo tax bu ñu ne illal dina aamanu mu teg ci waa amilu saalihaat te ñu jëf jëf yu rafet yu ñëw yu bari yeneen ci loolu mën nañoo gëm julli sellal julli gi woor sellal koor gi yéene suñu mu ne lu baax waaye des na muy watuwaat ko bil xaq ndax nit day fàtte di juum di réeree di umpale li mu fekkee kee fekke na ko li mu xamul kee xam na ko li mu yëgul kee yëg na ko bu ñu dee daje di dénkante dëgg ku ci newul ci dëgg nga may sa moroom mu am ci yow sañ tamit wax la ko jëlee ci li nga nekk te jubul wala lu ko lu jub farata la ci ñun li nga tuwaasaw bil xaq di gën kënte ci ëllëg li ñuy fekk te mënuñu ko moytu bu ci nga xam ne faaw ñu jaar ci te amuñu suñuy teg yi dañuy fas yéene waxtaane insha allah jublu ci waxwaasaw bil xaq waxwaasaw bil xaq gën kënte dëgg ci saay ci jàdd ci amee xàq jàmbur jullit ñi war koo laaj ci kaw am na nga xamal ko ne ko lii nga def dañ ko rëcc ëllëg jullit ñi takkatoo nekk benn ba nekk lu lay loo ëllëg ku nekk am sañ-sañu xamal la ko nga am nangu gëm yàlla buñ la ko waxee nga jàjji dellu gannaaw bàyyi la nga nekkoon loo xamul laajte ko ñu wax la ko nga jaar ko jëriñu lépp ci waxwaaso bil xaq waxwaaso bi sabri jëw dañu dénkante it muñ sallallahu alayhi wa sallam nee na muñ mooy genn wàllu diine yi nga tere yëpp ngay amul muñ boo xam ne da nga tàggat sa ci muñ danañ ko bàyyi yi nga digal yëpp nga jëf ci njaay génnu yoonu lislaam ci tàmbali bi mun a amee lépp li nga xam bala ngay koy mën a def da ngay amul muñ nekkee ñu nga bañ a tegu seet yàlla muñ na boo ñàkkee dara ba ñu ñàkki ba ñu waxtu ba ñu jaar ci lu dëgg ndax li nga ñàkk nga gëm yàlla xam ne ñàkk nga ne xéewal la gën ci jàmm daan ko waxtaane nga muñ ba te xare di jihaad ci islam muñ mooy baax bi nga xam ne mooy lépp wax waa soo gis فقال يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا لهم عذاب كبير borom yéen nit ñi yeewu leen gëm leen na dëgg yàlla dëgg la boo xam ne du naat say mukk wala taxoon na sama xayaat dunya gënoon dund adduna bii war ndax jaru ko yàlla wax daal ci billahi xaroon seytaan yi bu mu leen war ci adduna nit daal di kon xam ne daan xam mooy noonam di njëkk di koy saxeel lu bon ba ay wutu di ko saxeel saxeel lu baax mukk daan am doole di ëpp seytaan yi doole ci nit ci ëpp lépp doole bànneex bi mbir moo xam ne soo ko yafalee noonu njëkk a daal ndax loo xamante ni bu ëllëgee mun laaj lu ko ëpp te li xam ne muñ bu mag ak fàttaliku ëllëg li lay ñëpp mooy tax nga mën ko muñ yoon bi l'islam fas boobu boo ci jaaree da ngay dem ba ñu ñëpp muñ ngir mën ko day daal di doon xol ñor day daal di doon bànneex ci yow ci yàlla inna seytaana lakum aduwwun fattaxiduuhu aduwwa seytaan seen noon la di biir boo xam ni leen di fexeel mooy kër ga yéeg kër ga nga xam ne kuy dox ba mu gise te yow laan tëpp na te yu baax yëpp bon na musiba bari na boo xam ne doo ci dañ te ñàkk na lépp te doo amati dara foofu la seytaane bëgg dugal nit ñi mu ne kon fa taxibuhu aduwwan mu ngeen ko jàppe mu seen naan nan la di jàppe seytaane mu di naan moo di lépp lu mu dugg lu mu ko seetee bokk na lu ñu yàlla dugal waaye mu ngi nekk lu bakkan nga xam ne seytaane këppital mënu ba def ci ndox ak dugub mënu naan ñun ci ndox mi dina ci xëy maa xam ne ci naan ngir ma xëcc diine ji moo ko tudd suñu kaw taxisoo adduna innama yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir dañoo wax kuréelam di topp ci moom ñoom ñoom ñoom ngir bëgg ñu bokk ci nga xam ne ëllëg ñoo dem ci safara wu tar yi ñu tuddee sa'ir am ngeen juróom ñaari buntu safara yi jahannama laza xetana sa'ir jahim safar hawiya daal bu ci nekk daal ko tuddee moromam lépp it daal ko tuddee jahannam daal ko tuddee beneen tur gis moom si waaye bu fekkee ne nit lii mooy condition bi jëm ci bii la ko naan bi gën a ko dikk nga xam ne daanaka lépp lu aju ci système rek parce bëgg a dal boo xam ne mën na caa jàddu dellu gannaaw jaar yàlla ko koy jub ndax ak dundam des na ki nga xam ne tey moom la dundam jeex mu toll sukuraat moo mënatul mënatul benn man mën a def lu koy texee waaye ki nga xam ne mu ngi ci adduna bi di dund moom am na ay texe te texe yi li ci gën a am solo mooy xam sa leer ak sa néew kattan ak sa tële nga doon suñu borom diis ko ko di ko ñaan kattan di ko ñaan mu xiir la ci lu baax wala ko mu ko toll ak tiit nag ak di xalaat yi ci kanam loolu mooy waajal dee pare dee loolu muy ñëw la kon waxam fu mu toll di ko téye di ko waajal di nekk ci nekk loo xam ne du ñu ragal mu fekk ni fekk ndax li nga xam ne tëdd mooy këru nelaw ku fa yàgg bu la dara jotul nelaw fekk la ko boo amul soxla yu la jaaxal naka noonu itam eh, dee ku nekk ci adduna yaa ngi ci kër dee mu di la yor kon lépp loo bëggul mu fekk la ko nga wax ni ko ko boo ci mën la dara dugg nga bañ ko yaay bañ koy faral def man la def ci waaye da dee kon mu xasala ci nafsi day réglé ba boppam mel ne commerçant boobu jaay ba ngoon muy réglé maanaam ay jaam lu mu am ci kàttan seet ay recetam xam sax moom tey jii gisam bi dañu ci wala perte na ci ah jullit bi itam war nañ seet gannaawam fu mu toll def li mu weesu lu mu ci def ndax moom def na lu ko musal ëllëg wala déet li mu nekk ndax bëgg na dee fekk ko ci wala déet ñu koy fexe ba ren la gën ci daaw fexe ba weer wi mu nekk la gën ci ñu génne fexe ba semaine bii mu nekk la gënoon la gën ci semaine bee ñu ko affaire fexe ba tey jii la gën ci génn ko defee rek mu xam ne mu ngi yokku loolu nag bokk na ci muhasabatu nafsi wa qadaa'u duyuuni ak fay bor bor gannaaw moom doo duggaa jëga mu wépp dafay loo ko ak yeneen xaq yu demee ne moom ci ci muhasabatu nafsi maanaam ci lii rek ne boppam war na ko ci boole war na ko ci boole ndax lu mat a fàttaliku la daan ko waxtaane xam daa ut xaq ak jox xaq yi ak ci moom yépp ak ci doom ak ci baay ak xarit yëpp ak yi ay xaq la ñuy seet ñi ko féete kaw mu ormaal leen warmaal leen warma joo xam ne ngir jëmm yàllaay tax mu ngi jaamu yàlla ñi ko féete ndaw mu yërëm leen yërëm boo xam ne ngir jëmm yàllaa tax bañ te seenu fayub lay bi dara ki nga defal lu baax nëm na gën a fayee lu bon la sa tuyaaba gën a ki nga defal lu baax nam la gën a fayee la sa tuyaaba gën a wàññi koo da nga defal nit lu baax mu dina gërëm dina tagg dina yëkkati ba tuyaaba ga fuutee cay def naka noonu nit dana la tooñ foo toll di ko wax di ko xas di ko saaga di ko di ñaan gu bon ba buñ seetee yéen it liñ ko amee nag liñ ko wax ak liñ ko def tey si toog lan def muy laa alayhi wala lahu euh, bu ko defee dootoo ko amel dara wala ñu dem sax ba moom si boppam mu di la toog xaar ah, yëpp ñu ba ko waxandiku la yéen it boo xam ne si maxaasalat nag bokk na ci yar xale yi yar naka jamono ju ne doom bi dana ko yaroo dana ko yaroo ëllëg ak bàyyam jamono ji ñu tolloo ci raw ci la yàq gën a bari ci la seytaan yi gën a bari ci la pexe yàq yi way yàq yi ci lañ gën a lëkkatoo yëgoo li ñuy def seen pexe gën a nëbbu gën a yaatu gën a jaar nit ñi ko xam ne duñ ko foog te ak yàq rek la mooy woote jëme ci yoonu safara te di koy ci gën a bari gëmuñu ne safara am na gëmuñu ne àddina am na ngir ñoom ku dee rek ngelaw la kon àddina rek a takku kon lu waaye war a am ci adduna rek am ko boo ko amul perte la kon bokk na ci ñu ngi yare ndax yar bi ci adduna jamono bi nekk rek sab yar bi dóor la déedéet yar ci jamono bii ñu toll mooy fossé bi nekk diggante xale ak mag ñi ba mag ñi xale yi ragal leen mag ñi tam xale yi di leen wakkal ba dañuy yàkkamti ñu dem ca mbedd ma fooy wala ñu jàng ba duñ leen gisat loolu di yàqu-yàqu boo xam ne ndax dañu war a jaxasoo ñoom duggante ñoom di leen yee di leen xamal adduna di leen xamal yi war nañoo jéem a xam lépp luy yàq war nañoo jéem a xam meloo jamono bi lépp ak suñuy jaar war nañoo xam jéem a xam li ci xew lépp di ci yee xale yi war nañoo xam yàq-yàq yi ñu leen di waxtaan nañ ko fi ay yoon di koy ñuy dugal ci ñoom di leen complexé ak di leen wan luy mu dara te du dara te dafa leen di jaarale ci yoon woo xam ne ëllëg dañ ciy bëgg génn dootuñu ci mën a génn mu di ak soraxte rek loolu lépp mu ngi aju ci wajur yi responsabilité li tubaab di wax responsabilité bu rëy moom la waajur yi am moom la kilifa yi am ndax kilifa yi fu ñu toll war nañuy wax waajur yi waruñoo nopp dañu war a dëkkal ci seen nopp ci nopp xale yi di leen yee di leen tere di leen digal nga xam ne fuñ toll ñu ngi ñëpp jege di leen seen waajur yi jege ak li ñu leen di wax mu bari ba duñ ko fàtte jamono bu ñu nee yàqu nag dara waralu ko lu dul kenn yaratul kenn waxatul kenn déggatul kenn luy wax dara luy jëriñ nit ñi ñu mel ne bàyyima yi di wëtti fu leen neex di jot waxtu wu leen neexee di dem fu leen neex di déglu lu leen neex di jaxasoo nit ñoo xam ne ay yàqkat lañu ñii ay mag ñii ay xale di roy lu bon ci ñoom di roy am naq pare di roy loo xam ne lii gëmul fenn ba jamono ji mel ne mu mel nit ñee ko ni melal fekk na la nit ñi waroon a def mooy di kër bu nekk fexe ba créé fa jaww joo xam ne da sàkk fa milieu boo xam ne milieu ragal yàlla la milieu milieu jullit la l'école bi jiitu bi xale bi di war a njëkk euh, di fréquenté mooy yaay bi yaay mooy l'école bu njëkk ndax balay agsi ci baay yaay moo war a yar moo war a yeewu moo war a xamal xale bi yu bari yoo xam ne si mu toll mooy njëmbat loo xam ne njëmbat bi mooy màgg te du guddiku ba ba xale biy mag ndax dañu wax ne xol li sa njëkk moo koy sanc dañu ne xamle si waxtu ndaw mu ngi mel ne gas ndimbi ci kaw doj du dañ mukk daj bi mën na toj waaye njënd bi du raar xam le ci waxtu mag nag muy mën a bind ci kaw ndox booy teggi sa loxo muy raar kon yaay ji war nañ ko fekk ne moom yar nañ ko xamal nañ ko lu baax lu baax nekk ci xelam wattandiku na lu bon bañ na ko xam na lu ñaaw dana ko wattandiku mu di ko jëmbat ci xolu doomam ba mu xale bi di soog a jóge ci yaayam ak ci wàllu baayam mu di ko yar di ko yee di ko xamal lu jamono mel di ko xamal li koy alal ak li li koy xatal ëllëg ak li koy yóbbu ku ne waajur yi xam nañ ko teewlu ko di ci def li ñu mën xale war maa ñuy mag daañu yaru daañu yëpp mag seen rek dinañ gën a néew doole yi ko yërëm ndax bu njëkk xale bu ma saa nekk si lu noonu bu séenee mag bu mu doon rek day daw wala mu nëbbu nga xam ne ne bu accès duma ko ndax booba doom bi doomu ñëpp la ñu dem ba toll jamono joo xam ne boo dóoree doomu jàmbur yaayam wala bàyyam dafa am lu ñu yóbbu la police ku nekk nekk sa jàmbur bopp yàqu-yàqu bi daal di tàmbali wéy war nañoo xamal mag ak xale ñëpp ñuy xalaat seen ëllëg lépp luy ñëw rek tamit kullu maa huwa aatin qarib lépp luy ñëw lu jege lépp lu nekk suñu kanam lii solo tam mooy li ñu wax li ñu ko dellee mukk waaye li nga xam ne moom day ñëw te ñëwagul moom loolu moom dëgg la doo wóolu mu agsi te xale bi teg yooyu mooy bëy wi ñu boyal mu tàbbi ci àll bi ci lii nekk ci ak bukki yi ak gaynde yi bu ko defee bànneex na koy woomat ñoom seen bànneex bi leen woomat kenn ku ci nekk rek li neex ci yow sax te loolu mooy lan teg gi yoonu lislaam kon ko gannaaw sallallahu alayhi wa sallam nee na xasfatil jannatu bil makaari wa xasfatil naaru bi shahawaati àjjana suñu borom ba mu ko bindee ba daf ko wërale ay naqar da ngay ñoggi ñoggi naqar yooyu la muñ tiis ak fitna ak loo amul muñ ko wasali ko xàq ñeneen ñi muñ jaamu yàlla métti itam wattandiku di neex sa bànneex te di la lor nga wattandiku loolu dana sëmbax sa ajjana say naqar jeex sa coonoon jeex sa tiis jeex waxu fatinaari bi shahawaati safara moom bànneex yi ko wër lu la neex def lu la neex wax fu la neex dem doo seet dem doo seet ñi ngay àndal doo seet li ngay déglu lu gën a neex ci yow ngay déglu la gën a neex sa bakkan bërëb yooyu ngay fréquenté def mel noo xam ne ak lu ci yàqu doo def ñu di yëy dana sumbat ci safara bi shahawaati خفة الجنة بالمكاره وخفة النار بالشهوات القرآن فأما من طغى وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ci daw luy indi daw daw mën na li ci gën a bari ci am alal lay dikkee nit ki waaye ci ñàkk ci dana daw mooy ci gis boppam ba jàpp ne moo gën nit ñi fàtte addunaan teg ci kaw àllaaxiraam bu intérêt bu jëm ci adduna nekkee fii intérêt bu jëm ci àllaaxira nekk fii bu jëm ci àllaaxira bu jëm adduna rek la xalaat baa nga am na ci doole ci nit ki ba nga xam ne xaw mu teel a jóg di ko xeex te am fit am xel amit muñ lu ko may rek du nag mukk bànneexam bànneex mooy mooy gànnaay bi seytaane bi notee doomu aadama bi nga xam ne lépp loo xam ne yàlla kese la dara ci adduna raxu ca dara ci seytaane raxu ca boo ko tàmbali woon fii ñaari nit kenn moo la yomb taxaw ko soo fii di jàng alquran benn nit lay romb taxaw wala kenn du la romb taxaw ñëpp dañuy dem nga toog fii di woy woyu diina ñaar ba ñett taxaw déglu ndax la nga nekk ci bànneex ci ni ñuy dégg baat bi mu neex dana tax am du taxaw nga teg ci musique mboolem bi yëpp taxaw parce que soxla bu jaay leen li ñu li leen itteeloon bañ jóg ko fële te déglu musique bi wala day teg fii kooku moo xam ne itteel na leen jaay leen wax ci julli te duñ ko faale bu ñu gën di dem xalaat ñu julli jóge na wala dana leen fa jotee wala dara seen yoon newute lii neex na leen ba jaral na leen sax wax seen yeneen ni intérêt adduna muy bañ a añ taxaw ci naaj bi mu jaral la ko te loolu genn wàllaataa wala fukkeelam li jëm ci yàlla jaragu la ko. te loolu lépp du lu dul pexe seytaane pexe bànneex ñu daal dugg ci fa amaaman taraasun wa aaxira alxayaatu dunya parce que adduna te ci kaw sa àllaaxira weesuwul loolu mooy intérêt bi nga xam ne sa ëllëg la jaral lu la jóge fii dox lu mat téeméeri mètre te intérêt bi teew dëppoo sa bànneex jaral la jóg fii dox juróomi kilomètre wala lu ko ahdi inna al ahda kaana mas'uula doomu aadama bi yëpp lañ koy laaj ëllëg juróom-ñaari ndénkaan lañ ko dénk yoo xam ne mooy cër yi léegi rek lañ ko doon waxtaanee cër yi cër bi ci nekk juróom-ñaari bunti safara am na ci bu mu jàkkaarloo cër bu mu ci moyee ba loola sama ak pexe dem buntu boobu lay dugg juróom-ñaari bunti safara yi li moom léegi ndénkaani doomu aadama yi muy bët nga di ci xool lu xaar dana xaar loolu nga xool dugg ci sa kanam dugg ci sa xol ba bëgg nga màgg ndax ni nga ko faral a xool di ko faral a xalaat ba loolu mënatoo ko mun amatoo ci sago nga def sa bopp ci loolu te muy lu bon lu muy li ñu tere bët boobu nga xam ne moo sababan loolu xam ne loo ci xool day day daal di màgg ci sa xol taas bu nuroo bu xeetoo loolu la loolu nga ko doon xool ba yóbbu la fu ban fa safar waraan nga xam ne mooy safaraw bët ca lay digal doomu aadama naka naan bëccëg yi jeex ñu ne nag bokk na ci kon rafetuk lislaam nit ki lépp lu yor néew bu ca dugg lépp loo xam ne seet na xamul da cay mujj ndax njëriñam la wala loo xam ne bu ca dugg wax kon mu aar xol boobu ndax bépp cër bu mu doon dafa am bunt bu jóge ci cër ba directement fa ca xol ba nga xam ne cër boobu lu mu ca def ma ngay jeexital ca xol ba wacc ca taat boo xam ne taat bu ñëw nekk ci wetam ba xol ba ñuy kukk loolu lañ tuddee raynu kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun mooy xatam la ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim taat yooyu bu dajee xol ba lépp ñuul benn jaamu yàlla dootu neex ci moom yépp day naqari ci moom mu cër yi tàyyeel ko cëram mu am yépp tàyyeel jaamu yàlla ba nga xam ne jóg julli ñaar rakka dana tiis ci moom tiis boo xam ne dox juróomi kilomètre ku gën a yomb jëmm jëli nga xam ne aaroon na xolam ci wattandiku yoonu mooy man atallaha bi qalbin salim illa man atallaha ma daan foofu maam wala banuma illa man atallaha bi qalbin salim ko dara dara jëriñu ko dara lu dul xol mu daje boromam indi xol boobu ko mooy li koy jëriñ illa man atallaha salim musiba yi kon yi mën a yëpp ba musiba yi jeex musiba li ci dal ci diine nit ki mooy musiba ñu gën a rëy nga xam ne dafa amoon benn waay boo xam ne dafa daan jaamu yàlla mu rey nit sàcc mooy ah nangoo alal jaamu dara delu ko wér gu bi gën a yokk muy gën a gudd fan mu ne yonent ba nekkoon ci jamono jooju mu dem ne ko xanaa lu bon du wàññi dara ci adduna mu ne ko lu tax nga wax ko mu ne ko lu bon du nekk def naa ko dama ne feebar yi ma daan feebar sax dalatuma te dama guddi fan te maa ngi am li ma bëgg lépp sama wërsëg dafa yokku mu ne ko lu bon li musiba na musibaal na la mbugal nañ la mbugal bu rëy ndax fi mu nekk topp nga yooyu ba amatoo diine sa xol ñuul ne kukk loolu kay mbugal mënu koo weesu mbugal mi la dal ci àdduna nga xam ne dana dañ léegi wala boo dee mu dañ mbugal mu nga xam ne du tàggoo yow ba mukk muy mbugal moo xam ne dafa dal ci sa kaw diine mooy mbugal mam mooy yées yow kay li la dal yàlla na ci moo tax ñu ne baax ci musiba yi gën a rëy yi gën a tar ci doomu aadama musiba nga xam ne moo dal ci yàq diineem ku yàq nu Maaja solo na jëli ci Abdullah ibnu Omar radiyallahu anhuma nee na ba dama toogoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay bokk ci lan saa ne ko yonente bi ana ku gën ci nit ñi mu ne ko xanaa ki gën a rafet jikko ci nit ñi mu ne ko ku gën a am xel ci jullit ñi mu ne xanaa ki ci gën a mën a ku dee ak ku gën a mën a gën a fàggu dee di ko fàttali ko di ko def ci xelam léeg-léeg mooy ci topp bànneexam di def lu ko neex tey mébét ci kaw yàlla mébét ci kaw yàlla mooy rafet njort rek ne ah yàlla yàlla bari na sutur yàlla bari rek waaye mënuñoo def li ñu sant yëpp mënuñu ko kooko day mooy ki gën a doyee ki gën a ñàkk solo ndax su borom dafa bind dee dee la njëkk a bind ci dund ba noppi bind dund ngir di seet rek yëpp doo ko mooy yëpp mu axsan amalan ku ci gën a rafet ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yashib ibnu aadama yashib maahu xaslataani al xif wa tuulul amal doomu aadama dana màggat ba bejjaaw waaye am na ñaari jikko yoo xam ne moom lay bejjaawaale moom lay màggataale moo di xër ak mébét mu gudd xër ak mébét mooy fiir gi seytaane fiir doomu aadama bi ba dundam jeex li war na jaamu yàlla di ko jaamu yàlla mu ko am gàcce ëllëg muy doomu aadama xër na xër boo xam ne bu amoon ñaari xur yu fees wurus faw mu sabablu wurus beneen sumu ko ñetteel maanaam gis boo amee juróom junni yaa ngi mébét fukki junni boo amee fukki junni yaa ngi mébét ñaar fukk boo amee ñaar fukk yaa ngi mébét téeméeri junni bis boo amee téeméeri junni yaa ngi naan ay bu ma amoon million amee million yaa ngi amee ne juróom boo fukk ba ba naan milliard laa bëgg leen rek kon moo tax mébét ak xër doomu aadama daf koy màggataale deewaale ko mu ne nag ñaari xuri wurus bu ko amoon faaw xalaat bu ko ñetteel mu ne ndax biiru doomu aadama suuf doo koy jom day dee rek ñu ful ko suuf doo ngay sees biiram waaye du lenn ci adduna waxtaan woon nañu nga xam ne xol bu wow moo leen di dundal ci li ñu waxee woon ziar bàmmeel yi jotaay yu xam-xam yi sang ku deew la tiim ku nekk ci sukuraat waxoon nañ ko waaye ca lam dee lay tekkee maanaam nam dee lay tekkee yamutul maa ala maash alayhi nit ki day dee ci ni mu dundee ñu ne gis nañ waa joo xam ne dafa daan kàtt rek tàmm ko fu mu toll rek mooy mu bëtam bi mu tawatee ba metti ba nga xam ne léegi si courage saa ngi tàmbali mu naan kàtt ma kàttal paas kàtt paas waaye nga xam ne li yóbbu bopp moo di waxaale ak jënd boo leen ko jaamu yàlla boo leen ko xalaat dara ba mu nag ko nag koo xam ne bi mu toll sukuraat ñu ngi naan cent vingt cinq ki nga xam ne juróom benni juróom ñaari nag benn nag bi dee na diw na ma ñaari nag bu ko indee bu ko dellusee ma am fukki nag ak juróom benn te mu ngi toll ci di bëgg a dee kon mooy li yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne yamutul mar'u ala ma aasha alayhi nit ki day dee ci lim dunde kon lim bëgg a dee na ca dunde wa yuhsharu ala ma mata alayhi yomal xiyaam itam bu ñu koy fang ca melawam deewee ca nem deewee lay dekkee ca lañ koy fange mu jëm ci béréb ba subhaana muqallib al qulub doo ngi seede seetlu ak maggu buur bi nga xam ne mooy wëlbati xol yi nam ko soob mooy laggal xol yi yenn ci laago li nga xam ne mooy la borom tàmm ba mu yóbbu dundam bu di lu baax mu di leneen ndax bu ñu seetee ne dee ci boppam ak bëgg a dee mbir yi suñu borom làq jaam ñi ñu leen umb waaye yu gën a doy waar ay secret yi yàlla ndëbb yoo xam ne ki ko xam mënatu la dellu si ba réparé ci dara mooy fi ca ndax bu ñu seetee ne melaw malakul mawti mi rocci roo gi melawam rek bu suñu borom sàkk lu woon benn mbugal bu muy mi di rocci roo gi rek mu doy sëkk ni ko yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam waxe ci tartar tiit ak ci métit ak ya muy àndal yoo xam ne ko bu deewee ñett fay ànd ak moom ba ca bàmmeel ba ay ñoñam ñu tam ñu koy yóbbu alalam ak i jëfam bu ñu àggee foofa nag ñaar ñi daañu wàññi ko ñoom dellu muy ay nitam ak alalam jëfam ay jëfam nag def fa tàbbeeg moom ca bàmmeel ñu ne waaw nit ki bu duggee bàmmeel xam nañ ne ay jëfam ñoo koy alawti ko di ko yàkkamti waaye li gën a tiis mooy tënc gi ko bàmmeel di tënc nekk gi mu koy nekk benn jaam ci mucc yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee kenn du ci mucc kon nga xam ne lu ku baaxit loo baax baaxit doo ca mucc kon lu jar a xalaat la jëlee nañ ci euh, Sahih mu jëlee ci Abdullah ibn Umar ba tey radiyallahu anhuma na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na jëmm ne bi ci boppam junni malaayika wàcc nañ suuf ngir ak baaxam bi mu faatoo ñi jàpp ci jaar gi ñi jiitu ñi topp ci moom muy Saad ibn Mu'az bàmmeel tënc nañ ko tënc goo xam ne waa penku ak waa sowu nañ ko lu dul nit ak jinne te yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa min Saadin benn Saad bu mel ni Saad ibn Mu'az te Saad ibn Abi Waqqas ci rafet al-basir mubassir bi jànn ngi bi sallallahu alayhi wasallam ne bu amoon kenn kuy mucc ci tënc bàmmeel kon Saad mucc te ndax benn sarbet ci ay sarbetam moo gën addunaam li ci biiram waaw euh, sayyidatuna Zeynab doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la woon moom it sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko bi ñu dencee Zeynab moomu radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tànn ci bi ko bànnee kanamam soppi ko mel ko am lu la naqare rek yàgg mu siggi rek bi daataan génn bàmmeel yi ñu laaj ko lu waral lool mu ne sama doom ji li nga xam ne mooy nekk diggante wajur ak doomam ci yërmande moo nekk sama diggante ak moom sañ ci bàmmeel bu metti boobu nga xam ne penkook sow yëg nañ ko moom laa ñaan suñu borom ba mu dindil ko ko moo waraloon sama ñaari melo yooyu bu njëkk wi sama kanam ñëkkee sañ ci boobu ko waraloon bi ma ñaanee bañ dindil ko ko booba daa dégg ko nag waaw xanaa sallallahu alayhi wa xanaa kon kon daal mucc ci tëncu bàmmeel amul kenn ku cay mucc ba xaasim sa doom sax du ca mucc bu ne ko du mu ne du xaasim du Ibrahima amul kenn ku ciy mucc benn doomu aadama la ñu mas a nekk ne mucc na ci muy sayyidatuna Fatima bintu Asad yaay sidna Ali xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa gaawoon a génn àdduna Fatima moomu bintu Asad amee ko daj ci moom lu nekk teg ko sax ci kaw ay doomam bi ñu ko bi ñu waxee yonent bi sallallahu alayhi ko faat na dafa daal dina bëri topp ci lu mu xamoon ci lu baax def ko dugg na ci bàmmeel bi ba yàgg ca ci barkeem ak ci ñaanam la fegu la soxna soosu le tancaayu bàmmeel kon kurul moom rek néew na mu ci leen suñu na yoo xam ne daf ko bind ci kanam bind ci boppam ba noppi ne nangam moom danaa ko def te dara mënu koo fonk may gu mu mën a may jaam bi ay tolluwaay lay doon waaye dana am jaarwaay yoo xam ne faaw mu jaate buñ fa jógee nag la yeneen di xaw buñ dee waxtaane ci mbirum àllaaxira yu ko jamono di mayee <coughs> dégg ngeen ñu ne yomul xiyaam yoo xam ne benn bindeef loo tedd tedd ci suñu am jamono yoo xam ne doo xalaat kenn ku dul sa li sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha di laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko xanaa yéen ñi nga xam ne suñu borom beneen bi leen loxo xanaa da ngeen fàttali ko seen ñoñ ne ko waaw waaye ñetti béréb bu ci yoo xam ne kenn du fàttali kenn mu ne ko xan lan mu ne ko bu téere yi wàcc di wadd ni ci war a for téere te xamagul lu ci nekk xam ne ñii seen téere day dal ci seen wetu ndeyjoor ñu fab kook seen loxo ndeyjoor ñii seen téere dal ci seen gannaaw nga xam ne suñu borom day foq mbagg mi saxal loxo bi ci gannaaw nit ki for téere bi ak loxo càmmooñam boobu ñu fàq ci mbagg mi saxal ko ci gannaaw fas ko kooku mooy boroom téere bi nga xam ne dafay ñuy kukk musiba naaru laay rekk ca nekk ay moy ak i njaq bàkkaar yu rëy te xeet téere bi nga xam ne moo wadd ci ndey joor borom fabe ko loxo ndey jooram te sonnul yëkkati ko mu leer nañ ba mel ne jant bi ànd ak mbëg mooy kii texe waaye xam ngeen ne kooku itam bu fi jógee dana am jaar-jaar yi mu jaar yoo xam ne du niroog loolu donte aji texe la itam mu ne ko bërëb boobu kenn du fa fàttaliku kenn ñaareelu béréb yi mooy bu ñu taxawee ca balance ñuy peese jëf yi xamagoo ndax sa balance day wàcc wala day yéeg kenn du fa fàttaliku kenn fi nga xamee ni itam génn nañ ci lëndëm gi ba taxaw ci kanam siraat war a soobu ngir jéggi ko te xamagoo da ngay mucc wala doo mucc kenn du fa fàttaliku kenn وما ينفق في الصور فزع man samaatu man tadri illa man sha Allah ëpp bufta bi ulama yi dañ cee warante ñi ne ñu ñaar yoon la ñi ne ñett la ñi ne ñett la neenu ëpp bu njëkk bi mooy nafxatul fazaa mooy ëfu tiit waxuma nit ñi rek waaye lépp lu yàlla bindoon dana tiit muy malaaka muy nit muy jinne muy lu mu doon rek ëf ëf boru إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت boobaa jant bi dañ koy lëbës mu lëndëm këruus bala ñu koy wàcce di yëpp fàq di jëlaañoo fay ba lëndëm suuf si tàng jër bay tàkk dex yeeg géej bi di tàkk njaa àll yi ak picc yi ak seytaane yi ak rab yi ñëpp wut si béréb boobu ku ci nekk da ngay sëgg yoo ak jaaxle njaa àll yi wéet nañu ragal nañu bay daw si di wéet li ko si nit ñi si soowu mag ba suuf si nag tàcc xarab di génn tàngaay bu kenn mësula dëkk ñu dend suuf si ni ñuy dendee der moo am fukki fukki yaatuwaayam bi mu amoon asamaan si xottiku ruy mel ne wurus woowu la xaaj boobu ñu togg ba mu def ndox ida samaau inshaqat wa azat bi rabbiha wa huqqat wa ida al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa taxallat booba wa tara naasa sukaara wa ma hum bi sukaara yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara naasa sukaara wa ma hum bi sukaara walakinna adhaba Allahi shadidun boobu àgg buñ ci dénd bi ñuy àttee jaam ñi boobu ci adduna la ñëpp duñ ko fekke ñi mujj da nga xam ne ñëpp nit ñu bonoon ñu war a texee di lañu ñoo koy fekkee bu keroogee la mbugalum suñu borom mi di tar ba jigéen ju ëmboon dal di wasin ci saati jigéen ji sànni doom ji dootu ko talati nit ñi mel nañu màndi sàngara te dara naan dara gis la lu dul tiisaayu mbugalum suñu borom alquran yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa wa ma hum bi sukara walakinna 'adhaballahi shadid jamono boobu nag doomu aadama yi tasaaroo ku nekk daw jëm fu nekk mu gën a metti gën a tàng gën a dëndëm gën a soxar ñu wàññi ko dajaloo di wëndeelu gëlëm xamatuñu fu ñu jëm seen xel yi réer ba dee ñi nga xam ne dañ ne ëfub ñaareel ëf bi ñaari yoon rek la nafxatul fasax yi mooy boobu aaji woowul beneen ëf bu leen di deexal beneen ëf ñëw di leen dekkeel kon boobu dee nañu ci nafxatul fasax yi tiit moomu ak njàqare loolu ak jaaxle boobu métit woowu tar woowu ñëpp kenn dundatul dara dundatul dara dundatul suñu borom nag kullu man a fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa man faqa suur fasaa man shaa illa man shaa Allah wala maa ngi nag wute ci ñooñu mu setti ne bu ñu ëffee bufte bi ba lépp dee ñooñu nga xam ne ñoom la yàlla ñu dul ñi ko neex ñi ñi ko soob nag ba ñu ne ñooñu ñoo ci dul bokk ñoo dul dee ci diggante boobu ñan la wala maa ngi wax ci wax yu bari wax ci gën a dëggal moo ci gën a nangu man moo di ne juróom-ñaar juróom-ñaar ñi moo di arasek kursi yi lawhu mahfuz ak xalima ga àjjana ak safara ak roox yi ñu roox moom ñu tuddee yeneen wax yu bare ngi ci dëkk bi ak li ci mën a am waxtu woo xamee ne loolu lépp xew na ba dara dundatul ñeen fukki at ñeen fukki at mbindeef yi daañu ko nelaw daañu ko dee dunduñu dara nekkatul ci adduna bi dara dara dañeen fukki at yi mat summa nufixa fihi uxra fa idaa hum qiyaamun yanzuruuna suñu borom dal di dekkal malaayika bi nga xam ne mooy ëf bufta bi mu ëfaat beneen yoon yëpp fale fale fale fale fale benn bàmmeel lu ne bu ñu ëfee boobu ba tey tiit moomu mooy yee nit ñi jóg sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu ëfee bufta bi ëfu ñaareel bi man la sama bàmmeel bu njëkk ne tàcc ma génn waaye bu ma xoolee arab danaa seen Moussa alayhi salaatu wasalaam mu taxaw jàppandi ci teeri arab xaw ma def ma njëkk a dekki xaw ma xam gëmu xamoon ci tuuru naa lañ ko fayee bu njaal beenu dekki xam ne jaam bu nekk ñaari xaaj lañ aji texe ji waxtu woo xamee ne jóg na yow fëgg bopp bi suuf si ci taxoon alhamdulilah rabbil alamin lañ njëkk a wax teg ci laa ilaha illa allah wax ne ñu nitu laa ilaha illa allah du wéet mukk day dàq doo am wéetaay wéetaay yi ci boo tolloo ci sukuraat borom laa ilaha illa allah ko yëg saa yu bàmmeel ak ni nga fay wéete yow dong borom laa ilaha ko yëg naka noonu dekki ba itam wax boo xamee ne jug na sant yàlla teg ca tur yàlla woowu laa ilaha kon fekk na ëpp bu njëkk gi moom weesu na i gis la bu rajjan te ba ci bi daal bakkan ba nga xam ne suuf day mel ne bato boobu nekk ci géej gi di wëndeelu di sëgg ko si biir di jëm di tàngaate di lu wet di lu wet gi booba la di ruy di di dem ndox mi di tàkk suuf mel ne bato boobu kon ndox mi di tàkk suuf si mel ni bàtt moomu kon suuf si kon duus yi di ko dóor di ko wëndeel di ko yëngal booba nag la li ma waxoon sànq ci ëpp bu njëkk bi di xew bu mbir mu tiis diggante boo xam ne moom dara dara dara mënul mën na si ko misaal dara ci njàqare tiit jaaxal dafa la ñuy seen xool asamaan mu ruuj sotti ci seen kaw kon nag li ñuy wax saahira fa idaa hum bi saahira saahira beneen pàcc la boo xam ne bokkul ak suuf si yama tubaddalu al ardu wa samaawaat wa barazu lillahi al waahidi al qahhaar fekk nag foofu amatu asamaan xamatuñ fu mu nekk wa maa qadarullah xaq qadrihi wal ardu jamian qabdatuhu yawma al qiyaamati wa samaawaat matwiyaatun bi yaminihi subhanahu wa taala fa idaa hum bi saahira saahira mooy suuf soosu nga xam ne suñu borom daf koy indi keroog doomu aadama yi ku ci nekk wala jinne ji ci nekk ñaari malaayka yàlla laan cef ci sa ñaari mbagg yi teg ca suuf soosale nga xam ne mooy weex tàll mel ne xaalis bu ñu nàmm ba mu leer nga xam ne dafa naan ñaa tàll tàll ñaay ñaay ñaay dara du fa nekk du am xeer du am pakk du am garab dara du sax day tàll ñaay foofu la ñuy dajale jaam ni seen bari gi ñu bari muy suuf si si muy sànni waaye doomu aadama yi daañu ko fees ba tappaloo ni boitu almat bu fees mi ni ñuy loo xam nañ foofa la la ñuy xuuse ci seen ñaq te kenn ku nekk sa kem jëf ñu xëcc jant bi ba nga xam ne boo tàllalee sa loxo teg ko ci fii soowu diggante boobu lay am suñu borom day fang jaam ñi ñu mel ne leen suñu borom bindee woon ne ñu juddoo woon dara du leen wër duñ sol dàll duñ sol mbaxan duñ sol mbubb duñ sol sol dara mu lañu lañu juddoo woon rek lañu mel kenn ku ci nekk da ngay sëgg ñu doxal lu sa wewu tànk seen tànk yi dox rek la ñuy dégg la asmo illa hamsal mu di boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ko bis boobu yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam la ñuy njëkk a wodd moom mu njëkk a solal yére yu day kéemaan teg ma ca man rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ma ca ma nag daraja joo xam ne gis ma ci place boo xam ne xel mësu koo xalaat dara mësu koo xalaat ndax moom loolu yaram mu yom xiyaamati mooy yaram ak sifaatul kubra moo koy def yeneen yaram yeneen tam mu nekk mu waddee Ibrahima ba wadd ko ba noppi wadd yonent yi wadd malaayika yi parce que wadd nag jaam yi gën a jege borom bi rek tabaraka wa taala wadd noddkat yi <coughs> law bi ko yëpp naka noonu dekki ba itam soo xamee ne gis na yëpp saa yu bàmmeel ak ni nga fay wéete yow dong borom laa ilaha illa du ko yëpp naka noonu dekki ba itam soo xamee ne gis na sant yàlla teg ca tur yàlla woowu laa ilaha illa allah kon fekk na ëf bu njëkk bi moom weesu na nar jët la bu rajjan te ba si ji baalu barkan ba xam ne suuf si day mel ne bato boobu nekk ci géej gi di wëndeelu di sëgg ak si biir di jóg di tàngaate di lu wet di lu gi booba la montagne yi di ruuj di baawaan di dem ndox mi di tàkk suuf si mel ni bato boobu kon duus yi di ko dóor di ko wëndeel di ko yëngal booba nag la li ma waxoon sànq ci ëpp bu njëkk bi di xew mu di mbir mu tiis di gëdd boo xam ne moom dara daa dara melul ma ne ko misaal dara ci njàqare tiit jaaxal ko bala ñuy seen xool asamaan mu ruuj sotti ci seen kaw kon nag li ñuy wax ak saahira fa idahum bi saahira saahira beneen pàcc la boo xam ne bokkul ak suuf si yoma tubaddalu l-ardu ghayra l-ardi wa s-samaawaat wa barazu lillahi l-waahidi l-qahhaar fekk nag foofu amatul xamatuñ fu mu nekk asamaan xamatuñ fu mu nekk wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yadihi subhanahu wa ta'ala fa idha hum bi sahirati sahira mooy suuf soosu nga xam ne suñu borom daf koy indi keroog doomu aadama yi nit ku ci nekk wala jinne ji ci nekk ñaari malaayka yàlla laan cas ci sa ñaari mbagg yi teg ca suuf soosu la nga xam ne mooy weex tàll mel ne xaalis bu ñu naam ba mu leer nga xam ne dafa naan ñaa tàll tàlli ñaayi ñaayi ñaayi dara du fa nekk du am xeer du am pakk du am garab dara du sax day tàlli ñaayi foofu la ñuy dajale jaam ñi seen bari gi ñu bari muy suuf si yaatu si muy fenn waaye doomu aadama yi daañu ko fees ba tappaloo ni boitu almat bu fees ni ñuy tënceloo xam nañ foofa la la ñuy xuusi ci seen ñaq te kenn ku nekk sa kem jëf ñu xëcc jant bi ba nga xam ne boo taalalee sa loxo teg ko ci fii woowul diggante boobu lay am suñu borom day fang jaam ñi ñu mel ne leen suñu borom bindee woon ñan ba ñu nañu juddoo woon dara du leen wër duñu sol dàll duñu sol mbaxal duñu sol mbubb duñu sol tubay duñu sol dara ñun lañu nañu juddoo woon rek lañu mel kenn ku ci nekk da ngay sëgg yu doxal lu sa wewu tànk seen tànk yi dox rek la ñuy dégg la tasma illa hamsan mu di jaaxle boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na keroog bis boobu yonente Ibrahima alayhi salaatu wasalaam la ñuy njëkk a wodd la ñuy njëkk yére yi day kéemaan teg ma ca man rasulullah sallallahu alayhi wasallam buñ ma ca tegalee ba noppi jox ma nag daraja joo xam ne dig ma ci place boo xam ne xel mosu koo xalaat dara mosu koo xalaat ndax moom dong yaram mu yomal xiyaamati mooy yaram ak sifaatul kubra moo koy def yeneen ci def daan yaram yeneen tam muy mu ni nag bu ñu waddee Ibrahima ba wadd ko ba noppi wadd yonent yi wadd malaayika yi parce que wadd nag jaam ñi ku ci gën a jege borom bi rek tabaraka wa taala ñu wadd noddkat yi ndax noddkat yi kenn ku ci nekk boo noddee ba fa sa baat yem mboolem nga fa nekkoon muy ñax muy garab muy mbinat bu ci nekk danañ ko seet danañ leen seedeel ci kanamu yàlla nodd bi ñu doon nodd bu ko defee ñooñu malaayika yi ñu wadd ba noppi malaayika ñeneen ci defe nga taxaw di am de ki yi nag daal leen di gàttandu ci ay warwaay yu gën a yéemu gën a rafet gën a doy waar di womat warwaay yi di leen tagg ñoom malaayika yooyu meloo mala yi gën a rafet xat yi gën a neex yooyu sa bopp nga am saar boo xam ne dara mënu koo xalaat yonent bi sallallahu alayhi bi ñu ko laajee taxawaay bi yaa boobu nga xam ne juróom fukki junni at la mu ne jiñ naa ne aji dëgg dëgg dëgg julli ñaari rakkaa gën a nekk ci moom bu ko defee nag jaam ñu toog a daje nag ci buntu siraat war a jéggi njàqare dellu seeti lëndëm gu lëndëm ba tar ba soo tàllalee sa loxo doo ko gis lëndëm goo xam ne daanaka soo lambee rek ko xamalatul arsi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam ramu na dañ ne wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan kenn du ne suñu borom dikk na suñu borom amul nekkul ci béréb amul béréb amul jamono bu mu nekk kon ndax béréb bu mu doon suñu borom a ko bind te ba mu ko bindagul kon fu mu ne woon na mu nekkee woon ni suñu borom ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne suñu borom moo bind arab te ba mu nekkee woon bi mu bindee arab ba tey noona la kon dañuy am ne nan nunu war a déggee istiwa arab arsh ndax nii ma toogee ci seet bi mel ne buñu ko dee seet ci xarfiyan dañ mel ne kon suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dafa toog ci arab waaye déedéet waxtiin la boo xam ne lu war a dégg la ndax sallallahu alayhi wasallam moo bind arab te ba mu bindagul arab buñ ko bindee ba noppi soppikuwul aw meninam te kon kon toogul ci arab ndax amul béréb béréb ëmb ko ndax béréb bu mu doon rek moo ko bind te ba mu ko bindagul kon fu mu newoon naka noonu jamono tey ak ëllëg ak démb noo ko am ak daaw ak ren waaye moom amu ko suñu borom nag kon buñ nee wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan dañu ne mbirum suñu borom yàlla jëlaat foofu mooy ñëw malaayika yi njëkk a wàcc doomu aadama yi dañuy tiit ndax seen rëyaay ak seen tedd nga ak seen melo ak seenu leeraay ak xumbaar yi sabbaay yi sabbaar nga xam ne nopp mënu koo dégg nit ñi seen xol yi di bëgg a xar ci baat yooyu ñuy dégg xam ngeen ne baat mu ay tam mu xaati bopp baatam jafe ànd ak ci nit bu ñu actee am ci doomu aadama yi ñu ne a ngoor ana kan ci yéen mooy suñu borom tudd ko lu ñu leen tudd tudd suñu borom tax leen a tiit ba ñu xaaju xaaju boo xam ne doomu aadama yi dañuy naaw ni xob yoo ëpp ndax tiit subhaana rabbina laysa fii naa seere nañu ak sellam amul nekkul ci ñoom ñoom xamalatu arsi nag ñi nga xam ne ñoo yema aras dal di teew si borom bi atte jaam ñi foofu nag la xew-xew yu bari di xewee bu ko daan misaale ba ba ñuy jéggi siraat nuy gàttal nag ndax jamono yaa ngi dem te lépp waaye tàngaay bis boobu suñu boroom xam ngeen ne yemalewul dara nit nga xam ne fu mu toll mu ngi def xelam ci ëllëg def xelam ci li ci kanam sa dara ca jaar te gëm ko ba mu wóor ko ak ki nga xam ne dafay dund ni bàyyi ma yiy dundee du xalaat dara fexe lu mu lekk lu mu naan su mu dëkk lu mu sol lu mu def ci poosam rekk na ci boppam xam ngeen ne ñaar ñooñu soree nañu noonu ñu soree ni ñu wutee dañuy wutee bu ëllëgee kon doomu aadama yi daañu wute keroog wute goo xam ne ji moo raw ndax ni suñu borom waxee ne wala laaxirat akbaru darajaatin wa akbaru tafdilan ni mu gën a lee nit ñi ci adduna ci dund ci wërsëg ci fan ci kàttan ci melo ni mu leen rawalantelee yomal xiyam lay rawe xam ngeen ne da ngeen gis ci fan nit ku dund téeméeri at banaan suñu koo xam ne dafa juddu rek daal di dee wërsëg nga gis koo xam ne du noppalu te du am dara nga gis koo xam ne suñu borom daf koy jox loo xam ne mën na téeméeri moromam wala téeméeri at wala fukki at nga gis koo xam ne day tawat fu mu toll di xalaat ndax bëgg xam ne day yër ba nga xam ne du koy metti nga xam ne day njool ba nga xam ne su sañoon wàññi ko xam ne suñu borom dafa yemalewul dara ci adduna nee na àllaaxira raw wala laaxira akbaru darajaati wa akbaru tafdilan al alquran la fi saahira tis boobu ak tàngaayu jant beeg ñaq beeg jaaxle bi nga gis xale yu tuuti yoo xam ne dañoo yoon ndox yu neex yu sedd di may nit ñi ñuy naan mais si bu leen bu ci woo kenn ne dana ma naan mu ne ah am nga doom ci ñu naan maanaam am nga doom ju ndaw ju faatu mu ne ah déedéet mu ne ah kon sañu laa may duñ la may ñii nuy may ndox mooy ñi amoon doom mu faatu si bi ñuy xalal dañu xam ñu gëm ne yàllaa ko def ñu muñ ñooñu lañu sañ a may ndox ñu naan jaam bu nekk dem ci keroog saraxam ci lay kerlu yonent bi saraxam nee na juróom-ñaar suñu borom leen di keral bis ba ne amul ker lu dul keral ñu ne juróom-ñaar ñan la mu ne shaabun nasha fil ibada xale boo xam ne da ngay gone mag maanaam nekk goo mag nga tàmbali ci jaamu yàlla ko dëkk ci keroog bu keroogee ba nga xam ne ker jar na lu nekk kooku suñu borom a keram waaye nga xam ne xol bi dafa aju ci jàkka ji maanaam ku bëgg julli moom itam bu kerogee suñu borom a koy keral ilimaan ju maandu ji bu kerogee suñu borom a koy keral waa ji xam ne jigéen ju am rafetaayu alal la lépp ak askan wala ko ci boppam mën a ragal naa yàlla naka noonu ñaar ñi nga xam dañoo soppante ngir yàlla xam ne ngir diine rek ka leen boole ñu soppante suñu borom gën a leen keral te keral waaye bi nga xam ne wéet na xalaat yàlla bara ngooñum génn keroog suñu borom dana ko keral ca keram ga ak waaye bi nga xam ne mu ngi sarxe suturaal ko ba xam ne li ndey jooram joxe càmmoñ bi sax yëbu ko maanaam loolu dañ cee jublu ne li muy joxe bu ci damu bu ko feeñal bu ci njistal daf ko def ngir yàlla kese ci juróom-ñaar yooyu nga xam ne bu keral gee suñu borom moo leen di keral waxtaan ci bokk na ci yërmande suñu boroom na ci loo xam ne waxoon naa ko sànq rek li nga xam ne nit ki nit ki àgg na ba ca balance yi ñuy peesee waa ji indi na yiwa bu bari li ñuy wax taflis mooy ci perte dikk na koor bu bari julli bu bari sarax bu bari naafila bu bari aj bu bari tuyaaba ji bari lool mu agsi boroom xaq yi taxaw man amel nga ma bor ñu tibb fay ko man saaga nga ma ñu tibb fay ko man dóoroon nga ma ñu tibb fay ko man jëwoon nga ma ñu tibb fay ko ba waaye amatul dara am ku taxaw ko man de fay goo ma te amel nga ma man desetuma dara quoi fay boo dese dara feew dara danga may fay suñu borom ne ko waaw fay ko gannaaw danga ko amel mu ne man amatuma dara de mu ne waaw yow ni ngay def nag moom de amatul lu mu la fayee jaaxle waa ji fayu suñu borom ne ko ci yërmandeem téenal xool asamaan mu teen xool gis kër goo xam ne kenn xamul na mu mel mu ne suñu borom waaw ji kër moom yonent bu bu xej ji ban moo ko moom wala malaayika mu la jege man moo ko moom wala ku ko moom mu ne koy jaay mu ne ko waa kër gi ko am njëgam kii kenn amul njëgam mu ne ko mi am nga njëgam man mii waaw waaw luy njëgam mu ne xanaa nga jéggal sa mbokk mu ko jéggal naa ko mu ne ko jàppal ci loxoom ngeen dem àjjana ñu daal di dem àjjana ñaar ñi nga xam ne suñu borom dafa yebal malaayika ñu jëlee leen safara ñu dikkee suñu borom ne leen yéen de yéen da ngeen a yendu ca safara waaw waaw ah seen seen kendal li nangu de bo la ilaha musiba naaru laay kendal lu bo musiba mu màgg màgg màgg kay moom dara jël ko ci àdduna ah yéen a ko def seen bopp de ndax man digaloon naa leen tere leen tëkku woon naa leen xanaa li ma leen waxoon da ngeen ko gëm waaw dellu leen ñu ko mu dal di daw rek dal di noor ci ci di taxawaloo ko geesu léegi laa ko doon waxtaan di dox ndànk rek muy malaayika yi dama ma leen ñëw ne waa ji yow lu tax bi ma nee ngeen da nga yàqamte fanaan koo nam nga daw dal rek dal di bët mu a yi man kay nga digal ma ma di ci yeex dootuma ko defati li musiba mi ma duggoon yëpp li nga ma digal te defuma ko moom kay balay sa kàddu yi daanu la mu waxati rek moom jeex na mu ne waa ci def yow nag lu tax yow yàkkam ci woo dem mu ne ko xam sa yërmande rek am ni nga bare yërmande ma xam ne génne gi ma génne doo ma ca delluwaat mukk mu ne leen ñaar ñëpp aw yoonu àjjana ñu dem àjjana ñeneen ñaar ñi dañoo nekk ah, ca safara bi yuuxu rek yuuxu yu méttee méttee métti te mu doy waar suñu borom yebal malaayka demal génneel ma ñaar ñoo ñuy yuuxu ñëw ñu waaw yéen lu leen di waxu nii xanaa bëgg nga yërëm nu rek ndax musiba mi nekk daal moom dara dara dara jarul nu ko waaye séer mi di daal moo tax nu yuuxu ndax nga xet ni yéene ko tey yéene ko def seen bopp ah li may def de moo di delloo leen ngeen dellu déglu bu baax aywa dellu leen moom it nañu rek ka ca def ñaar cee daw rek dal di bët safara waaye ba mu daanoo safara fekk mu sedd guy ci moom ci def di taxawaaru ba mu woowaat waa woo leen ñoom ñaar ñëpp ne waaw yéen yow mii lu tax ñoo la waxee rek nga dal di daw bët safara mu dal tontu la kee tontu woon kee itam tontu la kee tontu woon moom it mu yóbbu leen àjjana rek loolu bokk na ci yërmande suñu borom jàlla jëlaaluhu azza kamaalu yooyu yëpp buñ ko seetee xam ne yërmande suñu borom lu yaatu la waaye lu ci nekk dana fekk doomu aadama mën a jëf jenn jaamu yàlla goo xam ne xëy na xamatu ko sax wala fàttali ko moo waral moo waral yërmande jooju ndax suñu borom nee na ku ko jaamuwul doo dugg àjjana am na nag jëmm yoo xam ne du ñu dugg safara donte yéefar la waaye nag duñ dem àjjana ndax jaamuwuñ yàlla yàlla moom ku bëgg a dem àjjana da koy jaamu bu fekkee nag da bëgg a jaamu suñu borom. am na melo wooy melo fii ci àdduna waxoon nañ ko melo woow wuy melo sa digganteeg sa borom ak melo woo xam ne ko war a melo wa sa digganteeg jaam yàlla nga nekkal ci àdduna jëlale naa ngeen waxandiku àq yi ak bal balu ak ragal waaye nga meloo melow rafet sàmm juróom-ñaari cër yooyu ñu waxoon te ma ne ci gën a aay ndax bis boo xamee ne cër yi yew nañu moom la ñuy lemtu ne ko yow lamiñ ñoo ngi lay wattuloo yàlla yow dong nga musiba ci nun soo jubee lu jub soo dëggee lu dëng yow daal lu la daal yàlla ko yóbbee yow la nañ noppi boo téyee sa bopp rek mun daanu mucc wa tax ñu ne arbitre lisaanaka qawlan xayri taxba bihi inna lisaana li ma awatta yaxtaadu bu fekkee ne doomu aadama bi tàmm na wax lu baax tàmbal na ko la lamiñam lamiñam daf koy tàmm waxtu wu ko lamiñam waxee mu taatanu ci xolam xolam di gën a set di gën a baax ba tey ci adduna ji suñu borom daf koy dajale lu yiw rek waaye bu fekkee ne day wax lu bon rek suñu borom lu siis rek sallallahu alayhi wa sallam nee na man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba na ngay wax yiw wala boo mun la wax yiw nga noppi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne ñu ngi wax sa mbokkum jullit ci béréb lu dul noona nga défendre nga aar ko daal ci la wax dindi la ñuy wax waxal ko lu rafet ba nga xam ne ne ci nga gën a aajowoo ku la aar suñu borom dana la aar waaye képp koo xam ne ñu ngi wax sa mbokkum jullit lu dul noonu ci que amuloo ca soxla suñu borom ko seetaan suñu borom dana la ko seetaan ci jamono jë nga ba nga gënee bëgg ku la bañee seetaan mu ne naka noonu képp koo xam ne sa mbokkum jullit lott na nga dimbali ko suñu borom dañu dimbali ba nga xam ne si nga gën a aajowoo ku la dimbali waaye boo ko seetaanee itam suñu ko waxee woon rek nee na suñu borom dana yebal malaayika moo ay diggante yoo xam ne diggante bu ci nekk am na lu fay téye nit ci bàkkaar yi njort lu rafet sax dana dimbali nit ki ci bàkkaar ci jéggi siraat ndax nit ki fu mu tuub moom di ko war a faral a def ci bàkkaar yi mu xam ak yi mu xamul di faral a ñaan ñaanal jullit ñëpp ndax ñi nga xam ne amee na leen ñaan gi wàññi àq xam ne daañu ko war a euh, yomal xiyam daañu daañu ko war a fay sama waxtu damu ak puukare ak gis sa bari tuub te waxtandi ko li gën a bon mooy ndokk ci musiba mu dal sa mbokk mu jullit nga bét ca wala nga wax ca loo xam ne dana wane ne bokkul ak moom métit waaye la yéemoo ko lu mën a yàggal nit ki ci siraat la lu mën a metti ci sukuraat la lu ko benn ci adduna li gën a wayaf ci bàkkaar boobu suñu borom aafiyaal ko ca loola le la nag loola wala ko gën wala lu mel ne moom li ci gën a metti mooy ñu ni ko ko li gën a bon moo tax ñu santaane toroxlu ak xeeb sa bopp suuf sa bopp suufal sa bopp ba doo puukare ci kaw kenn loolu la ñuy santaane ndax waxtu woo xamee ne toroxlu ko suñu borom yëkkati la waaye waxtu woo xamee ne léeg-léeg lu ba suñu borom wàññi sa daraja ci baatin amu ci am moo tax ñu ne in taxju annaka zu fadlin ala ahadin qabla najaati gadan min ayi insaan fa alam bi annaka zu jahlin wa zu safahin wa jaaka al udwa istidraaj shaytaan boo jortoo ne yaa gën kenn rek ku mu doon ci jullit ñi nga jàpp ne yaa ko gën ne la wóor na seytaane nax na la te jeyu ga bala nga foog ne yaa gën kenn kay mooy yemal xiyam ñëw nga mucc moom mu alko bu boobaa nag lay soog a feeñ ne yaa ko gën ndax sa dund gi xamuloo looy mujje xamuloo ci nan day deexee te nit yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom dana ko bind ci aj ci safara muy jëf jëfi waa ajana di jëf jëfi waa ba senn saa rek dese ko mu jàdd jëf jëfi waa safara dajanteeg deexam mu daal di ñaaw njort ci boppam suñu borom séete ko ca njort la mu daal di alko naka noonu itam safaan ba kon nit ki féeg mu ngi dund war a gula naagu mais dana mucc war a gula gëmit moom moo gën kenn moo gën kenn dan nu yàlla musal naka noonu bokk na ci lii neenal jëf muy ngis sal ngay jëf ngir nit ñi gis ko ngay xeex ngis tal di xeex ngis tal muy wàññi ci yow ba des tuuti dana dem ba def loo xam ne ci bi mu jëf mu ngi nëbbu ngir bañ kenn gis ko ngir ragal gis tal waaye fi mu dugg di fi jëfe bu nit ubbi bunt bi ne jàlloog moom rek mu am tuuti mbég ci li ko nit ki fekk ci muy def lu baax kon ba tey gis tal li jeexagul ndax gis tal nañu moo gën a nëbbu sànq leen wuy dox ci doj montagne ci li a nëbboo ba doo ko dégg njistal ci biir xolu nit ki mën na wàññiku ba tuutee noonu ba borom du ko yëg moom itam keneen du ko xam ndax bokk na ci liñ dul bare itam seede lu wala loo xamul ci alal nit wala defal nit di ko ko xobe ëllëg maa defaloon nangam bu dul nga la lépp am nga bàkkaar ndax jullit képp ko sewal te lépp luy tuutil jullit jullit te moom war na koy wattali ko kon boo mayee def ko ngir yàlla xam nañ ko fàtte nañ ko fàtte ki nga may wala ki nga dimbali wala ki nga defal bu la saaga wan ndey boo ko muñee tuyaaba gi day gën a bari rek li ma ko waxee woon tànk ci bi may tàmbali rek ci lu jëm ci loolu naka doon gëdd benn jullit rawatina ñi néew ñi doole kuy yelwaan nga di ko jànni wala nga di ko gëdd wala ku amul dara ñàkk ñëw yaakaar la ngir nga dimbali ko nga di ko delloo delloo bu ñàkk teggin wala nga di ko gëdd wala nga xañ ko xañ boo xam ne day naqari xol wala mel miskin wala ku néew doole lu rëy rëy rëy na ci di nit ki war a tàmmal lamiñam li ma waxoon naa albit lisaanaka qawlan xayri taxda bihi inna lisaana li ma awatta yaxtaar lamiñ day xëcc boromam jëmee ko ca la muy faral a waxe te bokk na ci ay di yi gën a mën a alke wala ŋàññi ko kon da nga gis sax loo xam ne teguloo ŋàññi ko wala rëbb ko wala jàmbat ko muy lenn te fekk na dara dafa suñu borom dara la ci lislaam sax rëbb ko araamal nañ ko ndax buñ seetee ngelaw ngelaw def na service yu bari ngelaw dana dikk ngir yërmande ngelaw dana dikk ngir yërmande yàlla ngelaw it dana dikk ngir alal noonu suñu borom bi riixin sarsarin aatiyatin saxaraha alayhim sab'a layaalin wa samaniyata ayaamin xusuman ngelaw dikk na ngir alak waa aat waa samut ngelaw dikk na alak jaam yoo xam ne noonu yàlla lañu ñuy lor mbindeef yi ci kaw suuf ba ngelaw ñëw alak ñooña xett li mbindeef yi ci kaw loolu le ngelaw itam xam ngeen ne yonte yàlla Yaquba bi mu jooyee Yusufa xamul fu mu nekk ak ni ko bëggee woon ba bët yi muuru ba gisatul bi nga xamee ne Yusufa ñooñu mu bokkal baay te jaayoon ko ba ma xon ca kàmb ga bi ñu ñëwee seen ñetteelu yoon te mu xàmmee leen te futti mbumma ni leen ngeen jox ko baayam te nga xam ne ma bu xet gi xeeñee baayam rek bët yi gisaat ngelaw ci boppam moo njëkk ne yonentu yàlla boobu maa koy njëkk a bégal maa yóbbu xet gi dal di naaw ba xeeñal xetu mbubbu yuusufa mi baayam jàppoon ne dee na ba mu xeeñ baayam ba bët yi ne jaar di gis kon ngelaw mu ngi dox lu bari moo tax lislaam araamal ku rëbb ngelaw naka noonu la araamalee rëbb jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa tasubbu dahra fa inna Allah suñu mooy nekkal li nekk ci jamono mooy def li jamono di def moo ko ciy def moo ko ciy xiir moo tax mu ne bu leen ŋañ jamono jamono ji du kenn yàlla du jëmmi jamono ci bopp mooy jëmmi yàlla waaye nag maanaam yàlla mooy jëf ci jamono kon buñ kenn war wax jamono ju bon ji wala jamono ji nangam ji li wax jamono ju métti ji jamono ju yàqu ji jamono ju nangam nga xam ne ngay waxee naka noonu la araamale noonu la teree ku rëbb séq gu góor gi nga xam ne dana yeete njël ngir doomu aadama yewwu jaamu ci yàlla ngir seen xel dem ci yàlla ndax yewwu njël bu fekkente ne da nga mën a yewwu jàpp julli ñaar rakka mooy lëggal boo mënulee yewwu jàpp nga yewwu jàpp rek toog boo ko mënul nga jóg toog def sa xel ci tëraayu bàmmeel wala jéggi siraat loolu lépp ba tey tuyaaba la gannaaw bi nga xam ne dana dimbali ci loolu l'islam war naa ne ko ba nga xam ne araamal nañu ku ko rëbb wala nga saaga ko naka noonu sibbiru sibbiru araamal nañu ku ko rëbb wala nga saaga ko sibbiru ci boppam ak li muy nekk lépp ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne siburu suñu borom daf ko sax ngir jaamu ñi mu bëgg a jéggal siburu kon day far bàkkaar kon siburu rëbb ko ba tey tere nañ ko doomu adama bi jullit bi war na bépp boo xamee mbokk jullitam am na lu neex wala lu baax war na koo ndokkeel ndokkeel gi dana far bàkkaar dana dimbali nit ki itam kon bépp sa mbëpp mbokk jullit mu am lu baax lu ko neex war nga ndokkeel ko boo ko mënee boo xamuloon da nga cee bég waaye da nga ko yéene naka noonu lii nu jëm mu di weeru koor weeru koor bu teroo jullit ñi wax nañoo ndokkeelante waaye weeru koor xam ngeen ni koor day seede yomal xiyam ëllëg kon bu koor gi ñëwee ngay yàkkamti naan kañ lay jeex gan gu ñëw nga naan ko yow kañ ngay ñibbi wan ne yow euh, wax amul nga gën a def laa lakkal kon koor buy ñëw war nañoo bég buñ ci nekkee itam da nga xam ne dañ ciy nangu ñaan di ci ful li ngay lu metti metti warula yàkkam ci sax mu jeex gannaaw nag buy ñëw bu ne wax ne ndokkeel moroomam naka noonu ah bu jeexee it war nañoo ndokkelante ci kaw ni nu ko woore def ko ni nu ko yàlla sante suñu borom may nu ci aafiya ba nu def ko ba mu jeex ndax bu ëllëgee xam ngeen ne yemal xiyam ni daañu dekkal bis yi bu keroogee ajjuma na muy rafete ak na muy taaroo ak ña ànd ak moom te mooy ña ko gënoon a fullaal ci adduna di ko fonk di ci def lu baax day ànd ak ñoom ci taaram boobu ak jàmmam jooju ah ndëgam moomu ñi ànd ak moom dañ ci noonu weeru koor naka noonu alxuraan bokk na ci yi ramb yooyu yëpp ci yi ramb lañu loolu yëpp nag kon safaanu yooyu safaanu sa mbokk jullit mi ngay yéene ko li nga yéene sa bopp bu amee lu baax bu mel ne yaa ko am bu ko dara dayoo bu mel ne yow la dal kon doo ko jëw ndax jëw moom moo yées ci li yées bàkkaar la boo xam ne suñu borom du ko bare jaam bi nga ñëw rek moo kon bokk na ci li ci mooy yi ndax bokk na ci jël na bàkkaar bi rek waaye ki ngay jëw yaa ngi koy jox sa tuyaaba alxasan albasri radiallahu taala anhu benn waay bu ko newoon yow de jëw nga ma mu ne ko ah yaa gën a tuuti fi man ma di la jox sama sama ay yi ay tuyaaba yi ma ndax koo jëw joxam ko sa tuyaaba man kay fekkoon am na ku may ku may jëw sama ndey sama bàyyi lay doon ndax moom ñoom laa ñee nga jox samay tuyaaba waaye ñee ko jox yonente bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ne ko ana ko gën ci jullit ñi mu ne ko man salima al-muslimuna min lis min yadihi wa lisanihi ci gën ci jullit ñi mooy ki nga xam ne jullit ñi mucc nañ ci loxoom mucc ci làmmiñam mucc nañ ci loxoom mooy dóoru leen yàqul seen alal sàccu leen si ni mënul seen kër sottiwu leen lu bon mucc ci làmmiñam mooy jëwu leen felalu leen naafequ leen digalu leen digal loo xam ne daf leen di dugal pour lu bon ca jëwu leen waxu leen mu ne kooku moo gën ci jullit ñi nga ñi mucc nañu ci lamiñu mucc ci loxoom ñu tëb yu bari boobu ndax jamono bi dafa gàtt waaw yu bari yi dellu ci jullit ak moom bari na ñu hmm, bari luñ ci mën a wax waaye daan sonn ñu tëb yu bari bopp da ngeen ñu ko jéggal xanaa ñu laal suñu bopp ci ndey ak bàyyi mbokk war war yi ñu ci war ñu war ko taxawee te loolu ci sàggane muy lu ñu leen laaj ñu borom tabaraka wa taala moo wax ni wa abudullah wala tushriku bihi shay'an وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا kon suñu borom bi mu tuddee boppam na ngeen ma jaamu te bu leen ma boole dara ngeen fonk seeni waajur te rafetal fonk ga soo xamee ne ànd nañu di dund ak yow ba ñu màgget na nga leen gàddu gàddu bu rafet liñ la diggal nañ ko def liñ la tere nañ ko bàyyi lu dul lu yàlla tere waral nañu sax sa waajur bu fekkee ne day naan tax mu bañ mu yónni la nga dem jëndal ko indi jox ko waaye bu la nee naanal nga bañ doo naan de bul naan mukk ndax deeful topp kenn la taata li maxluqin fi maasiyatil xaaliq ci ci la ko bëri amul menn bindeef moo xam ne wax nañ laa topp ci mooy yàlla nga santaane ko ñu def ko wala ñu xam ne sa bànneex la ñu def ko mu di mu amul menn bindeef mu ko yàlla may lenn rek nag ulama yi setti nañ ko malikiya moo di rasulullahi sallallahu alayhi wasallam boole nañu ci yi nga xam ne jagleel nañ ko ko ngay julli mu wala nga wuyu ko mayuñu ko keneen ah lépp loo xam ne lii lu yàlla tere la duñ ci topp boo ko defee bu ëllëgee nga xam ne ko jëlee nañ ci euh, sunu maam Aïcha radiyallahu taala anha wa ardaha wa tawallaha wa hafizaha mu jëlee ci yonent bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak mbokk ko suñu borom bindee ba daf ko aj ci arsh mu naan képp ku ma jokk yàlla jokk la ku ma yàlla dog ñu ne ak mbokk mu waxee loolu ba noppi dafay wër adduna bi di seede ku ko jox ëllëgee mu seedeel la ko ku ko dog bu ëllëgee mu seedeel la dog dañ ko dog ku ñuy wax Xaalid ibnu Zayd al Ansaari ñu ko gën ko xam ci turu Abu Ayyuba al Ansaari radiyallahu taala anhu laaj na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jan jëf laa mën a jëf mu yóbbu ma àjjana sorel ma safara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jaamul yàlla te bu ko bokkaale dara na nga taxawal julli génne asaka waaye na nga njokk yokk ak mbokk bu ko sàggale Salman ibnu Aarif moom itam al Farisi radiyallahu taala anhu ci saxaaba yi la bokkoon ajile ci saxaaba radiyallahu anhu nee na sarax miskin benn tuyaaba la ndax sarax rek la nga sarax sa bokk mu la jege ci wet ñaari sarax la ndax ak sarax la bokk jox mbokk la te jox mbokk moo ëpp doole sarax Tirmisi moo ko solo moo ko nekk mais xadis bu rafet boobu nee ñu nag tànta moog yaayam ji bokk ak sa yaay ndey wala baay wala seen ñaari baay bokk wala seen ñaari ndey bokk naka noonu baay itam al adaba summa adaba wa hiwa an tabarra umman wa aba wal amma wal ammata wal axul kabir wa cheikh inna cheikh bil birri jadir kon képp koo xam ne jege ngeen ci wàllu deret ak wet bu la mën a féete silatu rahim war na ci ak mbokk yi ci biir loo xam ne war nga koo sàmm ci def looy jëflanteeg moom te dara bañ leen xam ngeen ne jàngul tax ngeen meroo tongoolu ëpp ñetti fan benn malaayika yërmande dootu wàcc seen diggante waxtu woo xamee ne guddi ajjuma jot na ba suñu borom yërmandeem wàcc mu war a baaxal jaam yi dañ naan xool leen ñëpp ñaar ñoo xam ne dañoo tongoonte dogoo dootuñu nuyoonte bu leen leen baal bu leen fat seeni bàkkaar bàyyi leen ba nu seet ba xam sallallahu alayhi wasallam nee na dañ may yónni may jox ak mbokk di ko xam ne këcc xërëm yi ñuy jaamu di ko tere wéetal suñu borom tabaraka wa bañ koo boole dara alquran yi sax asitum in tawallaytumu فأكتبوا إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم kon gaa ñi yàq ci kaw suuf di daggu mbokk suñu borom rëbb na leen bu yomal xëyaane mu gumboon leen tëxal leen أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم suñu borom tabaraka taala ne wala ñuy xuduna ak lan ba di misaaqi wa yaqtuuna ma amara llahu bihi an yusala wa yusduna fi l-ardi ulaa'ika lahumu l-la'natu wa lahum suu'u d-daar ñoo ñee de suñu borom féetale na leen am rëbbam ak féetale leen dëkkal leen kër gu ñaaw kër gu bon kër gu naqari bu nekk kër gu kër al côté mooy tey safara ñu ngi bari ndax naa ndax da ngeen ma jéggal ma taxaw ci bopp wala laaj waaw ba tey kon ñu dem ci laaj bi te ngir jëgal li ñu ziyaare armeel lay laaj nan lañ koy defee ak wan melo bu ci tuyaaba vraiment yi wax yu bari lañ ziyaare armeel lu ñu santaane la lu ñu ñaaxe la lu bari njëriñ la day jëriñ ki ngay ziyaar ndax ñaan bi nga koy ñaanal di la jëriñ di ab waar ci yow di la jaj yow muy ziyaar ni mu lay delloosee delloosi sa xol dana la yokk tiyaaba dana yokk sa diine ki ngay ñaanal itam ndax néew sallallahu alayhi nee na néew ci bàmmeel mu ngi mel ne ki lap ci géej xam ne ay pexem jeex na defatu lu dul toog di xaar ku ko soxali néew bi itam la mu daan jëf lépp jeex na mënatu la jëf mu ngi nekk rek ku ko ñaanal ñaan nga te waxtu ñu ko ñaanalee dana bég ci ñaan bi mbég moo xam ne mënul mbég mbég mu ko weex ci toog ba fàttaliku mbokk yi ca àllaxira mu jóg di leen siyaare tànk yi muy demee ak yi muy dellusee bi yëpp tiyaabal te bokk na ci sunna ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan ziyaare bàmmeel yi di leen ñaanal baqi al gharqab boobu nga xam ne Seydina Usmaan ibn Maz'un moom lañ fa njëkk a denc ibn Maz'un boobu ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi waaj jóge tawat bi nga xam ne ci la si jógee mu ngi jóge ca bàmmeele ñii ne bàq wala ñii ne Uhud waaye bu ci mën a doon parce que demoon ziar bàmmeele yi di leen ñaanal tu bopp ñu ko daloon foofu la tàmbalee ba na gàmbu yoo xam ne waxtaane nañ ko fa ay yoon eh, ba mu jóge fi kon ziar bàmmeel lu ñu xemem la lu am solo ci ziar nag bu demee meloon ay melo yu bari yu dañ ndax am na ñoo xam ne dañu ne dëgg la ñoom ñëpp da daje nañ ci ne boo jubee bàmmeel bi da naan assalaamu aleykum ziyaara qawmin muminina wa inna insha allah bikum la laaxiqoona rahima allahu wala gafara allahu al mustaqdimina minkum wal mustaaxirina minna assalaamu aleykum kër way gëm ñi nga xam ne dawlu nañu nun day noo ngi topp si ci yéen dañ leen di fekk si yàlla na suñu borom yërëm ñi jiitu te mooy yéen ñi ak ñi dañ leen di fekk fii dal di dugg toog boo waxee doy na xam ne ñaar yi na takkuwul benn wala ñaar wala ñett wala ñeent ñenn ñi neñu nii ngay toogee ci néew bi jublu penku mu dox te digganteeg penku nga xam ne kon néew bi dafa la woon gannaaw ci ngay ñaane sa ay soxla fi ngay fi nga koy ñaanale bu dee ay lexlaas bu dee ay salaatu ala bu dee ay saare alxuraan yu mu doon nga ñaanal ka ko boo ñaanee ba noppi nga jublu ci suñu borom ci sa ne ko ci suñu borom ci sa tabe gi yemewul fenn sa baax gi yemewul fenn sa bari liggéey amul ak maa ngi lay ñaan yàlla na nga nangu ñaan bii ma ñaan ngën ji nangu ful ko ngën ji ful bu neexee nga ne ful ko ba mu day ne perti suuf yi bu la neexee nga ne ful ko ba mu day ne nooxi bindee fi bu neexee nga ne ful ko ba mu bor ñii tëdd ci bàmmeel yi bu la neexee it nam la neexee rek nam nga ful ko ful nam na nga ko bëgg a waxe te nga jagleel ko jëmm ji am na ci ulama yi ñu ci gën a bari ñi màcc ci tasawuf xam ne ñoom bax boo defee loolu ba noppi nga xam ne bi ngay ñaan yaa ngi jublu fenn néew bi nekk sa digganteeg fenn nga jóg nag dikk ci kanamam wan ko kanam fekk na nuyu war nga ko ba ngay jublu wala maa yi wut nañ ci da nga koy nuyuwaat bi nga dikkee ci kanamam nga xam ne kon daf mel ne mi ngi jàndoog yow wala wu nuyoo bu njëkk ba doy na bu dee koo xam ne kii ku ñuy taas ci barkeem la bindeeti amuñu dul yaakaar nga ñaan sa ay soxla ndax limaale nañ ko ci béréb yi nga xam ne daañu fay nangoo ñaan nga lim nañu ay béréb yi ñuy nangoo ñaan ak jamono yi ñuy nangoo ñaan ak jaam yi ñuy nangu seen ñaan bërëb yi ñuy nangoo ñaan béréb yu bari bàmmeelu yonent yi wala wàllu yi wala ulama yi suñu borom daf nangu ñaan naka noonu waxtu wàccu taw naka noonu waxtu fenku jant naka noonu aji woor ji waxtu wuy dox naka noonu aji tumuranke ji yu bari yoo xam ne dañ fay nangu ñaan naka noonu ah jamono yoo xam ne itam ah, dañ fay nangu ñaan naka noonu nit ñoo xam ne dañuy nangu seen ñaan mu di aji tumuranke ji nekkul ci réewam mu tumuranke wala bi nga xam ne ndeyam ak baayam gërëm nañ ko wala jëmm ji nga xam ne daf la defal lu baax nga di ko ñaanal sa diggante yàlla rek moom yëgu ko waxuloo ko ko ñu bari aji woor bi moom itam ba muy dog buy dog itam waxtu ngay naan ndoxum sam-sam lu fenku waxtu nangu ñaan la bari na mënuñu koo dégg ci bu fekkente ne nag yow ñaanal nga nuyoo bi bay dem tàggu bi tàggu bi mu ngi mel ni rek nuyoo ba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu la ñeneen ñi gën a bari noonu foofu lañ ko la neexee jiyaar a xatul moom na am na ñoo xam ne ci dem am na ñoo xam ne dañu ne dañu sax ñoom subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun salaam ala mursalin ndax li ñu wax ne képp ku koy mottalee sa daa ñu la nag ca andaar yu fees ya yu gën a mag subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun salaam ala mursalin walhamdulillahi rabbil am ñeen ñi kon alhamdulillahi rabbil alamin jooju ak wasalaamu ala mursalin yonente yooyu nga julli ci ñoom ñoom ñëpp daañu yëpp seen julli yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom boo jullee ci moom bisu ajuma wala guddi ajuma mu dégg ko julli ci yow boo jullee ci moom benn mu julli ci yow fukki yoon boo jullee ci moom fukki yoon mu julli ci yoon boo julli ci moom julli ci yow junni yoon te comme julli ci yow téeméer yoon te yaram safara yeneen yonent yi ndax malaayika yi leen koy wax wala suñu borom lañ koy xamal wala yow man xam lañ koy xam tey la waaye li ci mënti am wasalaamu alal mursalin yeneen yonent yëpp nga julli ci ñoom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala amul beneen ak waaye bu sécurité kon kat ñun dañoo defe ne gannaaw Louga lañ jëm dégg nga laal hmm? guddi na de ci heure bi ci heure bi kat guddi na ko xam nga waxtu woon waroon na tàmbali la ñu tàmbali boo tax man bu ma xasee ba am dara ci programme bi lu bu la wett rek damay jàmm xëcc saa bi dañu waxoon ne daal di wax ne kon nag euh, mbokk jullit yi ñoo ngi leen di delloo sant di leen ndokkee itam ci jotaay bi yàlla na suñu borom jéggal bàkkaar yëpp ñu fi indi woon bëpp te boole ñu ca ñu mu tànn nga xam ne am ci sa borom waxtaan sax ba waxtu jot sa xel bi nga dem ndax wax ñu mu génn di waxtaan nga daal di tundre woon ak luñ ko doon wuti mu ne def na ñaaw ne attan na ko wala mën na ko mooy ñaaw jot ci sa mbokk bi te loolu nit na mu mel rek la jottam di mel képp koo xam ne si sa jëf dafa ñaaw ñu doon wax du ñuy bukk du ñuy nax di ndax di yar ndax mooy jàng man mu nekk nag mooy yar boppam boo seetee nekk ci xabaar xaalis boobu baax na mu xëy na mu nag أي به فرد حتى هجبت وقال كنت الدهر أنظر إلى جهنم ضلاله قد انجلى ثم أتم عنه الاجتناب هناك خاتمة الجواب waaji yaru jub rafet jikko di ko baax ñu di ko laaj yow foo yaroo ak ku la yar mu ni man day gannaaw yàlla maa yar sama bopp ndax damay gis lépp loo xam ne rek lu bon la ma gis nit def ko ma wax ni ko loola te ñu baax ñi nga xam ne itam li ñuy jëfe rek ma farsi sama bopp ba mu mujj di muy sama jikko nga xam ne mënatuma koo bàyyi ak yar nag gannaaw dañu ne lépp lu nit tàkku te àndal ko yar loolu du am barke te di ko jëriñ njëriñ lu mag gannaaw ak yaru itam ku yàlla gërëm la ku jege yàlla la ku jege àjjana la ku sori yàlla la ku jege safara la ku sori àjjana la itam kon nag yar mooy buntu lislaam mooy lépp te am yar dañ lay toqi ci yar waaye bari na ci yoo xam ne bi ngay mag ñu koy sàkkul sa bopp te dañu ne nit moom féet noonu daa ngi dana ko dikk daanaka mbirum boppam mu ngi ci loxoom mooy lu mu bëgg a mel rek ngi fexe la jëm ci daaw weer wii la jëm ci ñu weesu woon tey jii la jëm ci ëllëg mooy mu ngi dolliku na sant boromam tey ñaan nit ci seytaane waaye daaw nga gëm ci tey mooy yoonu alkande te li ci yóbbu ñu bari ba mu leen ko yóbbu duñ ko foog sax ñu ñàkk solo lañ koy teg ndax bis bu ne xam nañ ne wàññi moom ci benn rek lay dale bis bu ne ñuy dugg ci musiba ba àgg ci koo xam ne dootu mën a walbatiku te ci benn rek la tàmbalee woon dañ ne lu baax boo ko dee def du gaaw ñu ndax day woon ay mbokkam ba bari soo ba ñëw garabu mbaax moom lu ñuy xam màgg la ku yàkkamti doo ko fa nekk li tax baax jafe garab boo xam ne boo ko jëmbatee ndànk lay maam te dem mu yàgg lool ba nga defee ne dootu mel loolu moo tax ñu bari duñ ko fa nekk bu ko defee yow mi ci nekk di ko suuxat te jotagule teer teer ci def dañuy defee dox nga dañuy def lu baax lépp rek noonu la dee lu baax woon kenn mënu ko ji tey dal daal di sax tey nga góob ko tey daal di doon waaye borom xel mi nga xam ne leer na ko ne rek moom suuf nga ko laal lu loo topp te bàyyiwoo ko rek da nga am loo xam ne te deful ne du ko ci am mukk buñ seetee daanaka adduna bi sax jox na misaal yu bari lépp lu ci nit nekk te yàgg ca di ca jàmbaar di ca am lañuy ñuy noonu njàng mi sax ñu ngi gis ñu amee ci ay diplôme amee réew loolu yëpp bu yàgg la ñu nekk ci coono ak mu ngeen ñàkk ba ngeen liy soog a ñëw rawatina nekk ci yit yàlla ci yit yàlla nag moom moo gën a am gànnaay ndax ngëm ci bopp ndax lay wan ne lu la mu tiis tiis yiw la woo xam ne suñu borom mën na laa yéene njëggal te doo def jéggalu bu war war a fa bàkkaar bi mu teg la lu metti ngir loola saafara bàkkaar a am maqaamu mu koy ëllëg suñu yéene la ko te mënuloo koo jëf jëf na mënuloo ko yóbbu mu teg la musiba moo xam ne day day yokk sama xarala. ñu ne suñu borom jaam gën jëf ba mere ko mais ni ko mere ñeene ko ëllëg mbugal mu kii te nit ki du moy moy bu day noonu mu fayee ko neexal addunaam ba way fa ci kuraatam ndax boo liggéey am dara li mu li mu lépp fay na ko ko ci adduna nit dana góorgóorlu def jëf joo xam ne moo waral texeem ëllëg te du jëf jëf di ko jar di ko waral suñu borom ñàkk ko wala mu teg ko musiba wala mu teg ko lu metti ba war a dee suñu borom metti fekk am na lu ca def dafay jëtagul maqaam mooma suñu borom teg ko sukuraat su nekk su yàgg ngir mu yeyoon ak ëllëg maqaam mu kaw mu ne ak ngërëmul borom mu am ko dan jullit bi moom lu ko dal nekk dëkk te xam ne ndax liy dal nit ñaar rek la mbugal ak nattu bu dee jullit bi lu ko dal rek la ngir ëllëg la koy jëriñu yéefar bi nag ci gën yàlla moom lu ko dal mbugal la tax du ci am tiyaaba te day nekk ci moom kon nag ci ko wóoree lu ko dal rek li baax la moo gën ci moom du ñetti du xaddi du am naqar du naqarlu ndax am na benn ñaari jullit ñoo xam ne kenn ci yàlla da ko wëttalee bépp waxtu woo xam ne daje mu gis ci morom bi lu mu lu tax mu ñëw ko mu daal di jàng junniy naflaat ak seen salaatu ala nabi day ne kon suñu borom jox ma nit ñi man jox ma nga li ma leen. daal di ree daal ne bëri naa ko bu ëllëgee bu deful ne man ma gañe ko kon nit bu mu ñëwee dara lu mu gis ci adduna lu rafet rafet mën na dal di am